suratu Nasr la ayat aroon di mbara Yàlla madaniyatu kojog Madina la salaasu ayat ñetti aaya la Allahu akbar laa ilaaha illallaa jaa andem dikk na nasrullahi ndimbalal Yàlla ñu yonent am ba bis ba Yàlla ñëw ndimbalam na ci ñu dimbali yonent bi ci noonam yi wal fat bu fi Makka te yonent bi fi Makka wala ay sa nga gis naa ni ñooy ak suba ñooy xaraf yi ñu laay gis ne yàlla ci lislaam afwaajan ñu di kuré kuré soo gisee yàlla dimbali yonent ba mu toj Makka nga gis nag gannaaw toj Makka yaaram yëpp ñu di ay kuré kuré gannaaw fatu Makka la yaaram yëpp ñëw waaye ko ci mboolem gox na ko nag bés boo gisee loolu sa sabbi sa baalal ñu bojjante borom sa wasax mu balu ko inna wala ka moom kaana naka na mu tawaawal yaa ñu ne mu tuube waaye jooju moom it li muy ñemeloo yonent bi la bokk parce que ñu ko sax ci xulyaal kaasara na rëy na lool indil ko gis na waaye warale nañ ko saaru kawsara ak saaru nasru xam ne yàlla dana ko dimbale ba mu toj Makka ba ko yàlla diggee loolu am sikki ci xam ne loolu dana am bon duñ ko mën a rey ci diggante moo tax faaw leen ragalu leen lu mën a def lu gàttal ñoom bés boo gisee loolu nag nga xoolal di sabbalal sa borom te nga di sabbal de balaa joxe te Seydina Abubakar dafa joxe am na yonent ak digal nga gën a wér ba ñu ubbee Makka nag ba yaaram yëpp di tegaloo di ñëw di jaamu si di jaayante si di ñëw di Makka ci weeru koor atam juróom-ñetti yaa tam fukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna de Seydina Omar daa wes ku jiitoon kilifay saxaaba yi yow Ibn Abbas ci seen biir booba xale bu tuuti la mu mag ñi dañuy dëkkul naa Omar du bàyyi mukk doon dafay jotaay mu dëkk boole xale yi mu ne Omar na ko dégg ma ci baral ma mooy na nga ci dégg yooyu su mag ñi leen yéen ñu doon wax xale yi tax ma di ko boole ci mag ñi na ko ñëwee sax yéen ñëpp xam nañu xam nañu mu wax mu dimbale yàlla ñëw na ak bu dee nit ñi ñëw di dugg ci diine bi ay kuréel ay kuréel loolu mu ca war a topp sabbaal sant ak borom bi balu ko ndax nangu akoon tuub la dimbale yàlla yi lim laaj ci jaam bi sabbaal borom bi sabbaal sant ak borom bi ndax ndimbalal yàlla du dimbalu jaam jaam bi bu bu xodoo rek dafay defe na am na kattan am na man-man fekk na manul amut yàlla di kenn ndimbalam rek moo tax ndimbalal yàlla jubale ko sabbaal sa cant ak borom fatuma kata dum ne mbir ma mat na ñépp mbir mi ne mat na moom mbir jeex na bu lëf matee rek neex na koo gis muy dund ci àdduna ba lam doon mébét lépp daje ci loxoom lépp lu mu bëggoon am na ko kooka jeexal na yonent nag dayab càkk téefam moo doon génn ci Makka ba nga xamee ne yàlla may na ko doole mu ñëw toj Makka ba moom Makka yooyu mooy moomu Makka moo fa samp benn xale bu ñu wax Ataay ibn Asiid loolu ci juróom-ñaar muy muy Makka di buurab yonent yaaram lépp ñoo xam ne daaw jébbalu ci du lëm bëggoon a góor na xam ne dundam jeex na dund nag boo xam ne jeex na borom lu mu war a taxoo mooy di balu boromam am naa ci yeneen fi kooku moom xamul lu muy balu waaye dana balu rek ngir xamal ñu loolu ndax bu ko defut ñun duñ ko xam waaye jaam boo xam ne capputeelam yëpp daje na ci loxoom bu ndimbali teew fi moom dimbalal yàlla moom na bëri di sabal